A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin. wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah. alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci gazwatu Tabuuk taxawoon ci naa neuf ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci juróom-ñeenteelu at mi ñu ngi woon ak doon ànd ak li al imaam ibnul qayyim muhammad ibn abi bakr ibnul qayyim al jawziya ad dimashqi raxmatullah alayhi daldi wax ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> ñu ngi woon ci euh, li nga xam ne mooy lim doon wax ci wàllu njàngat yi muy jële ci xew-xew bi di ghazwatu Tabuk ci jotaay bi weesu nag gisuñu moom lim wax ñu ngi woon ci parce que suñu masala mi dañoo jëlaloon euh, waxtu wi yépp parce que gisaatoon nañ li jëmaatoon reprendre nañ yenn ci wàllu suul néew gisoon nañ nan lañuy suule nan lañuy def waa ji nga xam ne dafa faatu ci ndox ci looco wala ci gaal wala ci bato ta désespéré nañ jàppuñ ne man nañu fee àgg ca jéeri ja foo xam ne mën nañ fa accosté foo xam ne suuf la dinañ ko fa mën a denc laata ñu fay àgg yaakaar nañ ne koor bi commencé te muy décomposé wu di yàqu ak yooyu nan lañuy def loolu waxoon nañ ko gisoon nañ masala boobu waaye it gisoon nañu li jëmoon ci kado bi nga xam ne moom la Ukaydir ibn Abdul Malik de Ukaydiru Duma maliku doomatil jandal yónnee woon aleyhi salaatu wassalaam mayoon ko ko joxoon ko ko kado ci riwaay imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhima mu ne dafa amaale woon dañ ko cuube woon or riwaaye nekk ci ni ne yére bi yére suwaa la woon ah la woon gisoon nañu masala moomu jëm ci sol wàllu suwaa lenn lañ kii woon mooy ki nga xam ne da koy sol xam nga daf yonent mi alayhi salaatu salaam comme niñ ko gisoon dane dafa xaraam ngir sama góoru xeet dagan na ngir sama jigéenu xeet or bi buñ naan or pas jigéen gi di sol ay or ni mooy takkaay yi alxuli voilà ndax loolu préciser wuñu ko woon tekkiwul na jigéen ji day sol ay yére yoo xam ne lépp en or la waxuñ la lool de non takkaay yee tax ñuy wax bi naan or ak soie dañoo xaram sama eh, góoru xeet xaar ba pare dagan sama jigéenu xeet mooy takkaay alxuli voilà léegi nag est-ce que jigéen goo xam ne dafa yor ay chaîne or ay takkaayu or est-ce que da ciy génne azaka hal tajibu fi xuliyi nisa est-ce que zakat day war jigéen goo xam ne daa am ay chaîne or ah yor benn boyot boo xam ne nim ci bare ay or ak i xaalis yii chaîne yi ci xaalis yi ci or waaw ba daanaka koñ bi ñépp xam ko ku am xewu rëy moom ngay àbb si <laughs> ah xam nga loolu masala la waaw masala la kay mooy est-ce ku am yu or yooyu jigéen gu am lool man nga koy aal sa moroomi jigéen park dañoo am xew mooy ne bu dee ne ki nga koy àll xew mee tax sol ko ñépp di ko gis góor ñee jigéen ñépp muy tabarru loolu sa xaram ah non loolu doo ko àll ay sama ndaw la laaj bu ma ko aalul lay ñaaw eh way way nan laa koy waxee ji mbamb mi ma ne mbamb am mbamb yawmal qiyaam moo gën a garaaw am mbamb nit ñi ndax nit ñi foo jaar ñu mbamb la même boo leen di aal dinañ la mbamb dinañ ne dinañ la ne même boo aalee dina la gën a rafet joxuma ko de waaw mooy yow danga doon jéema ut lu ko neex far mu wax la ci sax loo nga dégg ci loo xam ne neexu la. léegi nag yow boo bëggee yooyu yëpp du la kii xoolal rek doo ci ne xoolal li neex borom bi li boroom di gërëm nga def ko mooy bu dee loolu la aal ko ko mu koy sol ci xewam bi toog ñépp di ko gis muy wër di nuyu sëriñ di nuyu kili gaay naan kilifa yeeg dem fee kii jaar ci sëriñ bi yooyu koor bi nes nesi fu ne loolu dafa xaram amoo droit di ko àll voilà léegi nag bu njëkk bi njëkk a wax est-ce que zakat dina ci war loolu nag dañuy bàyyi ba ñu àgg ci masalaay zakat insha allahu taala mooy bu ñu àggee foofu dina gis est-ce que takkaayu jigéen ñi ci or xaalis nit ki da ca dafa war mu génn ci azaka waaw walla déet waaw walla déet loolu mooy loolu it Ah, beneenu beneenub la mais loolu wax naa la dañuy bàyyi ba bërëb ba ñu door ko gis bu ñu àggee ci wàllu zakat ci buntu zakat inshaa allahu taala léegi kon ñu war a àggale eh, loolu lañ préciser wul woon voilà loolu mooy buñ nee or bi dafa dagan ci jigéen ji ah pas tout le temps de pas temps ah pas temps léegi nag am na leneen de xaw ma lu tax ma am na lu ma naroon a wax de ci lii nii loo xam ne dama ko préciser wul woon hmm. am na lu ma moomee fàtte naa ko ci wàll wii loo xam ne dama ko waroon préciser préciser wu ñu ko woon mais bon c'est bon on continue léegi kon masala boobu moo jëloon suñu ci wàllu col gi takkaay bi waaw mooy mooy mooy am na fu ñuy permettre góor sol fa soit mooy bu koy koo xam ne dafa am ay góom comme ni ko nent ma ne saa saam permettre woon lenn ci saxaaba yi radiyallahu am na nag ñu ne non loolu pour ñoom la waaw am ñu ne noonu non illa bi la xool mooy koo xam ne façon yére yeneen bu mu sol mooy yaram bi imaginer yaram bi am ay góom nga xam ne bu solee beneen yére bu dul soie ndax soie dafa nooy ah da dafa nekk lu liis loo xam ne bu ci tegu noonu mën na am loo xam ne daal ci lay yëgee mën na bañ a metti comme bu dee dafa sol leneen ñu ne loolu bu boobaa dina mën a nekk comme ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam permettre woon ñenn ñi euh, ñoom. ibn ibn Abdurrahman ibn Awf yaakaar naa si Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi bu ñu delloo ci li nga xam ne kon côté bi imaam Ibn al doon wax mooy côté Ukayd Ruduuma muy yónni gu mu yónni woon yonent Yàlla saa saam yónni Seydina Xaalid moom nag comme que mas'ala bii moom waxu ko woon. mais ñun ñoo ko annoncé woon moo taxoon ñu ne woon ci jataay yi weesu bii weesu ci ma alaay takkaay yee ak lu fekk ñu koy jox cadeau loo xamante ni nii ah bon dañu gis ne moom alayhi salaam dane dafa xaraama sol ci góor ñi lan moo tax kon ñu koy jox cadeau buñ ko ko joxee nan la demee ak loolu gisaanoon nañ tamit que ne nangu masalaam nangu kado yéeféer mais à condition mu bañ a nekk loo xamante ni moom da ciy conforté woo ci kéeféer gi mu ne wala yu mel noonu bu koy conforter ci baatilam gi mu ne bu ko joxee loolu gisaale woon nañ ci sax ñi nga xam ne jullit lañ mais seen amin rafetul la ñuy am fañ koy amee daganul ñuy joxe alal loolu noonu kilifa ak kilifaay diine ñooñu duñ ko jël lu dul euh, mooy dañuy wax waaji lu leer bañ ko ci kanamu ñépp ba ñin ña xam ne lii nii baaxul bu ko defee mu mu yedd ñi ci des te moom man mën naa tax mu baaxu waaw lu dul ci ay conditions yoo xam ne xam na ne bu jëlul affaire bii waa ji gis nga bo lii mu fi indi nii bu ko buñ ko ko bu jëlul mais da koy yóbbu foo xam ne daa yoo xam ne ab dancine lañuy tabax pareegul yób at ah, mu leer ko ne fa la ko yóbbu après ndax gars yi bañ ko ko waxee da ne bon waa ji ne bon man lii daal sëriñ bi daa koy joxe bu ma demee nag bu jëlul daal ma jox leen ko bu boobaa bu ko sëriñ bi yëgee bu boobaa day jël parce que bu ko jëlul alal ji day dem fu gën yées day dem fu gën yées te bu ko jëlee it mu leeral ko ne ko nag façon alal yii nii ah. lii wax ko ci lii ak lii ndax du dem parce que bu boobaa sandu zari'a la bu ko jëlul mbir mi de waaye da koy def foo xam ne moo gën a yées muy gën a yàq ci dëkk bi voilà moo tax yooyu yëpp yu jara bàyyi xel la kon ñu ngi woon ci maliku kaydiru duuma léegi nag euh, bala ñoo ñu àggale kon hein nañu àggale foofu parce que imaam na al-Qayyim waxoon naa la moom tu topp succession affaire yi après dafa commencé di wax ci ginnaaw mooy ñibbi bi hein euh, di wax ci ñibbi bi après mu dugg ci leneen léegi ñun bala ñoo bala ñoo àgg àggale moom li wax mooy euh, nañu des Tabuk nañu des Tabuk tuuti muy euh, bokk na ci lañu fay jànge mooy perseverance ci woo yéeféer yi waaw woo mooy di muñ di muñ ci woo gi ngay woo nit ñi ak gi ngay xëcc nit ñi di leen woo ci yoon bu baax du ne tout le temps nga leen di danga leen di woo rek première fois ñu gëm la ah non wala ñu nangul la déedéet te tamit boo leen woowee benn yoon walla nga leeralal leen yenn masala faalewuñ la yow waroo fa nekk di mer naan man léegi sama yoon newu ci quoi waaw mere leen ay kii ñii kenn mënu leen a wax lu ñu dëgg lu ñu dégg après di leen la an noonu déedéet loolu fan lañ ko jàng yonent bi alayhi salaam gisoon nañ ne après sulhul Hudaybiya période sulhul Hudaybiya muy bi mu amoon ak trêve bi mu amoon ak waa Quraysh yónni woon na ci lettre kan Hiraqla ba Abu Sufyaan ibn Harb nettali ko Seydina wa Mawlaana ibn Abbaas comme ni mu nee ci saxiix yi hein radiyallahu anhuma bi muy nettali la ko Abu Sufyaan nettali radiyallahu anhuma ba mu demee Shaam fekk yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon Dihyatu ibn Xalifa yónni woon ko lettre ila Qaysara azimi Ruum joxoon ko moom bañ wooloon Abu Sufyaan ak yooyu gaaye gisoon mooy yàggoon nañ ci lettre am boobale yonent bi alayhi salaatu salaam lan moo mooy Abu Sufyaan lan lañ xamee ne jamono yooyu la ndax bi mu ne ko est-ce que mas naa wor mu ne ah mu ne fii rek laa mënoon a waxe benn mbir dugal lu dul noonu waaye manuma ko ñu ne mu ne leen ñun ñu ngi ci trêve ak moom kon ñu xam ne kon jamono jooju la waaw jamono jooju la entre sulhul Hudaybiya ak fathu Makka xamuñu nag lan la ciy def waaw kon mooy boobu yónni woon na ko lettre nanguwul même bu dee nee teral na leetre ba moom Qaysar Hiraql la nanguwul mais teral na lettre ba mais yonent bi aleyhi salaatu salaam neewul man daal woo naa ko jeex na mais bu mu ñëwee Tabuk dafa yónnee wat Dihya ibn Khalifa al-Kalbi rahmatullahi wa radiya anhu ngir mu dem yónni wat ko beneen lettre Allah muy persévérant neewul na yónni woon naa ko bon je m'en léegi jeex na léegi nanguwul moo lool affaire am la man daal jottali naa jeex na déedéet waaw mu yónni waat ko waaye malgré tout ça nanguwul waaye it ba mu nanguwul ka mu ko yónnee muy rasuulam ba dafoo teral moom alayhi salaatu wassalaam waaw axaa tanoox da koo teral de waaw da koo teral te gis nga laaj yam doon laaj min alaamati nubuwwa min mu'jizaati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy en plus balaa loolu waa ji bi mu ñëwee gis nañ li mu njëkk a def dana ko min ayn yow foo bokk mun na ko man axaa tanuux man bokk tanuux laa neewu ko loo fiy def loo fiy kii mais da ko woo ci lislaam waaw da ko woo ci lislaam ci sa dii sa diiney maam ndax ci arab yi la bokkoon ibrahim alayhi salaatu wassalaam hal laka fi lislaam millata hmm? nga gis mooy occasion bu ne bu masa taxaw ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu mu ci mën a wootee ah ci nit ci safara ji ñu ne safaraay réer lëndëm lëndami kufru ak shirk hein day saisir occasion boobu ndax laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim harisun alaykum dafa dafa tar xër ci yéen te metti mooy kufru gi ngeen nekk daf ko metti waaw waaw li ngeen nekk moo tax xër ci ngeen génn ci nekk ci yoonu lislaam nekk ci ngërëmu yàlla muy al al al islaam wa raditu lakum al islaama diina fu occasion présenté wu yonent bi aleyhi salaatu salaam saisir na loolu xatta waa ji mu ñëwee mooy ñu nit bu ñu bàyyi dara waaw fekk man ngaa woote ndax dañuy war a nekk mafaatixu xayr maghaliqu shart ay caabi yoo xam ne ñooy ubbi yiw yi di tëj li nga xam ne buntu li nga xam ne mooy buntu mbon yi kon noonu lañ war a mel caabi yuy ubbi yiw waaye nekk yoo xam ne dañuy tudd tëj buntu mbon waaye gis nga waa yi <laughs> li mu tontu ah man damaa nekk diine nit diine ay nit <laughs> loolu xawoon nañ ci taxaw tuuti ah te dañ maa yónni ay nitama yónni ma nekk ci seenu diine manumaa def dara lu dul ma dellu ci ñoom ba pare mooy loolu jullit du mel noonu moo tax yonent ma lay saa saam ree ko waaw yonent ma lay saa saam ree ko parce que mooy waa ji ci boppam comme li ñu waxoon moom il se sent pas lii du religion moom mais nee damaa nekk ci diine yi nit xoolal ma loolu rek ana ala diini qawm hein man damaa nekk ci diine ay nit yoo xamante ne nii nag duma leen ba manuma bàyyi diine jooju hein fekk ñoom daldi wuñu daldi may dellu ci ñoom yonent ba ne saar saam ko ne innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin jàng alxuraan aaya bokk suñu boroom waxoon ne ko innaka dëgg-dëgg yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam laa tahdi man ahbab leerug lislaam alqabuul nangu diine jii nga leen di woo du yaa koy def ci ku la soob waaw mooy jullit bi dangay xam ne it loo man di def ci effort du say effort de non buur yàlla mooy dugal xool ku ko soob yahdi man yasha wa wa yudillu man yasha mu seetaan nga sànku waaw nag mbir mi hidayatul irshad moom la yonent yi aleyhimu salaatu amoon muy guidance wane tegtal nit ñi ci yoon wi waaye nag kàntaa li tax gindi gi nga xam ne ci la nit ki mujjee nekk jullit loolu moom yàllaa ko moom moo taxoon mu ne ko innaka la tahdi man ahbabt hidaayatul irshaad nag mu ne ko wa innaka la tahdi ala siraat ila siraatin ala siraatin mustaqim te daw dëgg-dëgg dangay gindee ci yoon wi nga xam ne mooy wu coowooral wi mooy yoon wu jub wi wa innaka la tahdi dëgg-dëgg yow kuy gindee nga ilaa ilaa siraati ala siraati mustaqim waaw kon effort yi du suñuy effort loo éloquent éloquent yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na man gaaral nañ ma yonent yi aleyhimu salaatu salaam ma gisub yonent boo xam ne ay ay ñetti nit a ko topp de waaw mooy kooku suñu borom da koo yónni ci xeet moom ñetti nit rek ko topp ñenn ñi ñaar mu ne am na yonent boo am na du ko gis moom kese waaw mooy moom dafa woote kenn gëmu ko moom kese moo ñëw waaw ci xeetam présenté wu nekk ku baax léegi dama lay laaj yow est-ce que yaa gën a éloquent ab yonent yaa ko gën a xam ni muy woowe ni ñuy woote nit ñi loolu pourtant yàlla xamal na ko tànn ko bokk boole ko ci tànniif waaye dafa def ni kii kenn du ko wuyu waaw mu daldi yónni nga gis mu yónni yonent boo xam ne moom ba mu wootee ñépp ku gëm naa Yunus gaa yi bañ bañee après ba mu ñëwaatee gaa yi ba demee gaa yi rëccu waaw alayhi salaatu wassalaam finalement ba mu ñëwaatee jóge ca nattoom ba ca géej ga ba ko buur yàlla boole jën wa hein ba mu fa jógee nu mujj dafa ñëw gaa yépp tuub waaw moom moom moom kese am loolu <laughs> mooy benn yonent boo xam ne dafa woo ay ñoñam ñépp nekk jullit waaw te pourtant ba mu leen njëkkee woo gaa yi di bañ yooyu dañ ne xaaral nii daal yaakaar naa duñ nangu naa dem beneen dëkk jën wa wann ko ah waaye ba mu demee moom mooy benn benn yonent ah boo xamante ne nii moo woote ñépp ñépp xeetam ñépp dugg ci dugg ci diine ji waaw seydinaa yunus allahu akbar allah wa ma adraka man yunus alayhi wassalaam dañoo doon waxtu ñaanam la laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min alzaalimiin yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na loolu ismullahi al azam la doon ña waaw fa lawlaa kaanat qaryatun aamanat fa nafa'ahaa iimaanuhaa illaa qawma yuunusa lammaa aamanuu kashafnaa anhum cadaabal xizyi fil xayaati dunya wa matta'naahum ilaa hiin walaw shaa'a rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jamii'an afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu mu'minin ah wa ma kaana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Allah <laughs> amul benn dëkk boo xam ne gëm na gëmam jariñ ko mooy loolu daa amul amul benn dëkk boo xam ne ñoom ñépp gëm amul illaa qawma yunus ba mu des ñooñ waa kër yonentaale yunusu alayhi wa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam lamma amanu ba ñu gëmee kashafna anhum adab al xizi ma wuññi leen moo tax ñoom kenn bëggalu leen waaw ndax ba sëy naa yunus demee dañoo xalaat alayhi salaam yée li dal xeet yi leen jiitoon mbaa du leen dal ñoom ñépp ñu rëccu génn waaw mutadarri'ina ila rabbihim di wane seenu toroxlu ah ci seen boroom te ne ah, ñu ngi tuub ci la fait nga yónnee ñu yonent ñu fexe ñu ñu ñàkk koo topp ba mu dem suñu boroom daal di koy delloo si ba mu ñëwee ñoom ñépp gëm moo tax mu ne ñoom ba ñu gëmee ñoom ñépp kashafna anhum adabal xizy ma wuññi leen mbugal mu nga xam ne mooy bu doyadi bi ma dindi leen ko bi gàccalaate fil xayaati dunya ci àddina ji wa mata'nahum ma xéewalal leen ilaa xiin ba jamono seen war a dem jóge àddina àddina bi jot mu ne nag gis nga borom bi bu ko sooboon nii lay defan waaw walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a bu ko sooboon mu def comme ni mu def xeetu waa yonent Yàlla Yunus ñépp ñu nekk ci kaw suuf ñépp nekk ay jullit nekk ay way ngëm yàlla waaw mais nag buur yàlla moo ko deful kon mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam afa anta tukrihu an-naasa hatta yakunu mu'miniin ndax dangay forcer nit ñi ba ñuy nekk jullit ah? wa maa nekkul li nafsin nekkul ngir benn bakkan an tu'mina muy gëm illaa bi idnillah lulul ci daa fekk buur yàlla dogal loolu le namm ko wa yaj'alu rijsa ala alladhina laa ya'qilun kon mbir mango nit nag waxoon naa la axwatanux lii mu def mooy li tax yonente mi alei satu ko malgré eh, moom mi nga xam ne xayru waa'in mooy ki gën ki woote ki waare malgré tout woote na ah waaye waa ji gëmu ko mu jàng fàttali fàttali boppam aaya ba ko boroomam wax rek innaka la tahdi dëgg-dëgg yow seydinaa muhammad du yow yaay gindi man ahbabta ku la soow walakin waaye lu am ba des allahu yahdi man yasha buur yàlla muy gindi te mooy dugal ci yoonu njub ku ko soob walla wa huwa moom buur yàlla a'lam mooy ki xam dëgg-dëgg bil muhtadiina ñu gindee ko mooy yow nit xam nga axaatamux mooy lii nit nag du mel nii mooy yow li nga nekk sax xamoo li nga ne mooy lan danga naan ah man daal fi ma ne da parce que nag lu naqaree détaché wu la boo gisee euh, gaa yi nga xam ne dañoo xasa nuur ci bida ci bidaa ak ci jaxlu parce que loolu lañu fekk ñépp yi def fa ñu dëkk noonu lañ fekk ñépp yi def gaa yooyu noonu ñu naqaree gindi ci liñ ne lañ waaw ñu naqaree dindi ci liñ ne ndax foo waxe moo taxoon réponse ba doon doon récurrent tout le temps doon récurrent tout le temps inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun wala muqtadun ñun dañoo fekkoon suñu baay yi newoon ciw yoon ciw doxalin waaw kon képp nag ku ñu ci nar a dindee mooy yow da ngaa bëgg wax kon ñoom liñ newoon baaxul <laughs> hein wala yow da ngaa bëgg wax yaa leen gën xam waaw kon nag bayu inna ñun ala asaarim ca seeni trace moom lañuy ñuy topp rek di xeeñtu nag te jiy jaaraat waaye loolu erreur la axaa tanux looloo ko dal waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam min mu'jizaatihi ñëw na xam ne li ko fa indi mu wax a wax bay waaj a dem mu ne ko kaay waaw yaa axaa kaay mu daldi ñëw mu ne ko taal yaa axaa nee na ma ñëw bi ma ñëwee mu ne ma mu mu wàcce kiiwu ci mbagg bi na ko haahunaa imdi lima umirta bi jaaral nii nga dox nga wëy ci liñ la yónni mooy xoolal li liñ la fi indil <laughs> moom axaatan wax <laughs> alayhi salaatu wassalaam alayhi ah waaye bokk na ci liñ ciy jàng ba léegi mooy Seydina Usmaan gëneelam ne keroog mooy ki nga xam ne moo ko jox kado neewul ne ah man daal j'ai trop dépensé nag wax dëgg yàlla nag ah muhajji mu mu al-usra usra usra man mi nga xam ne maa waajal armée bu usra armée bu xam ne jamono ju metti gii man maa ko waajal kon nag doy na ba yeneen time alay saar saam ah yow di dañ laa yónni danga fekk nag ñu nekk ci tukki moo tax amul luñ la jox waaye bu ñu ko amoon a ah, dinaa am luñu la jox de Seydina Usmaan moo dem jëli ab yére bu rafet buñ defare ci Safuriya daldi koy indil jox ko waaw waaye it li lansaar yi bi def yonent ma lay saab saab ne ana mooy dalal kii suñu gan gi waa ji dafa jóg rek ki benn anonyme la ci mbooloo mi fa qaala mal ansaar yi fa qultu mu ne dim ne ayyukum yunzilu hadha rajul fa qaala fatan min al ansaar kenn ne man waaw mooy mbir yaa ngoog kenn du toog naan ah naa xaar rek xam naa diw dina ko jël déedéet te ñépp boo xam nañ ne jamono jii dafa newoon jamonoy tar tar ak mettit ak xiif ak yépp mais mu ne man naa dal sama tànt ni ñëw mooy il faut ñuy sacrifice sacrifice daa bokk ci yëf yi ah sacrifice dafa bokk ci yëf yi léegi nag kon alayhi salaatu salaam noonu la def après ñibbi ah ñibbi bi ak tamit xam nga ba ñuy ñibbi am na luñ gisoon ci <laughs> ba muy waaj a duggoo biir Tabuk ci xad ak si Tabuk ci xadiis Seydina Muaaz fil Muwatta yi wa fi saxiixi al imaamu muslim ibnu al xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri danoo innakum sata'tuuna gadan ayna tabuk ah mu ne yéen suba di ngeen àgg bëggu bëtu tabuk loolu moom taxawoon nañ ci le fait kon loolu mooy wan ne tabuk bërëb ba ah moo foofu moo tudd tabuk voilà mais le fait que yonent bi sallallahu alayhi ne woon bu ku ma fa jiit bu laal ca ndox ma am ñu ko laal loolu dañ ciy jàng ne mooy nit ñi léeg-léeg yow noo man di màgg màgg màgg dina am ñoo xamante ne ni li ngay wax day mel ni duñu ko dégg waaw dañuy mel ni daanaka yow li ngay wax day jaar ci nopp bi génn ci beneen bi am ñu ko fa jiitu mu leen yéen baa laalu ngeen ndox mu ñu ne ko ah kay waaw mu ŋàññi leen dal seen kaw maasha allah wax leen maasha allah an yaqul lu soob buur yàlla mu wax leen ko loolu it mooy ne nguur euh, euh, njiit it bu lu mel noonu amee jaadu na mu ñi def loolu mu dal seen kaw waaw wan leen ne vraiment li ngeen def waru ngeen ko woon a def waaw duñu du bàyyi tamit noonu gaa yi di di di di di mooy ndigal lii ñuy bàyyi noonu sino après laxisme mooy am bu dee ne fuñ nee def leen wala bu kenn def am ko def nga toog rek xool bàyyi noonu tout le temps des fois loolu dina dox mais léegi-léeg jaadu na ki ko def nga réprimander ko devant tout le monde waaw te tamit dañ ciy jànge ne xool naa Mu'adh radiyallahu anhu xamul lu yonent bi alayhi salaam wax gaa yi xam na ko kay xam na ko waaye teggin jaaraatul ci lu yonent bi alayhi salaam wax de ba meree dal ci seen kaw ndax lu jaaru la ndax dañoo teggi ndugal ñëwul ne mu ne leen lii wëg lii wëg lii déedéet fa qaala lahuma maa shaa allahu an yaqu mu wax leen lu soob buur yàlla boo seetloo saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp noonu lañ def da ngay gis gis nga Seydina Anas bi ñuy gis tarjamaam radiyallahu anhu nee na man yonent ma ne saa saam yónni na ma ci secret ma ñëw sama yaay naan ma mais foo ne woon yow da ngaa kii ma ne ko yonent waaye sa sàmm moo ma yónni woon ci secret mu ne ma lan la la yónni woon mu ne ah du ma wuññi secret yonent waaye sa sàmm mu ne ko kon de bu ko wuññi secret la mu ne ko bu ko wuññi de Seydina Anas ba ni mu waaye des années ba mu mu ne saabit bu ma amoon kenn ku may wax secret boobu ginnaaw sama yaay yow laa koy wax mais waxu ko kenn Allahu akbar ñoom ñoo mën a dëgg de de denc secret. ah gis nañ keroog bi ñuy wax ci Seydina Ammar ak Seydina Omar radiyallahu anhu bi leen yonent bi aleyhi salaatu yónnee bi mu leen yónnee ci tukki boobu ñu demoon ku nekk gént Seydina Ammar ne man damaa bërëmu ci suuf si comme ni daaba yi di bërëmoo Seydina Omar nag moom julliwuloon waaw julliwuloon parce que comme que amuñu ndox moom dane moom amul ndox du julli mais mais dana yonent la saa saa da leen a yónni woon ci seen benn aajo mais jamais nga dégg ñu wax la ne lii la ñu yónnoon te ñoo la ko gën a xam waaw mais loolu la mooy nit ki mën ngaa jàngale ci sa jaar-jaar ak ab sëriñ sa sëriñ ak yooyu sans pour autant nga wax lan lan ngeen doon def man ngeen ne masoon nañu tukki ànd ak sëñ bi waaw sëñ bi ca euh, bërëb sàngam wala rek nga ne ab tukki. mais jamais nga dugg ci lan lañ fa doon parce que loolu loolu dafa bokk ci yi nga xam ne yu jar bàyyi xel la te bara te jara sàmmonteeg moom waaw moo tax mu ne ñoom mu wax leen ma sha allah ah an maa tax xam nañ ne lu tàng la lu tàng la leen wax mais nekk fi di reproduire at yooyu moom Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda xam nga loolu riwaay imaam ibn Isaaq bi ah nee na ca retour ba it daloon na yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu leen ne ah bërëb sàngam bu ñu fa àggee am na ndox bu fa kenn laal dara am ñaar fa sabaqa oho ilayhi rajulaani minal munaafiqiin ak tamit ni ngay gisee ne ñaar ñi ñaar ñi yemuñu ñaar ñii moom ay naaféq lañ am mooy ñële dañ leen a laaj ñu ne sii sii laal lañ ci ndox mi mais naaféq yi ñoom xoolal ñoom ci retour bi ba ñu laalee ci ndox mi ñu yonent ba saa saa ñëw di leen wax waxuñ ne ñoom la nit ñi ñoo leen ne ñoom la ñoom ñaar ñii la waaw ñoom ñaar ñii la mu dal seen kaw ñoom waaw pour wan la nit ñi kon les des fois des fois bi nga wax mais ñi ay naaféq lañ ñii moom taxul ñuy wax. mais la yonent bi saa saa defoon ca dem ba mooy joxe na fruit mooy kenn ci jullit ñi defu ko am naafiq moo ko naafiq moom looloo gën a ndaw ci li muy def mooy ndog ndigalu yonent bi saa saa amaana ñële xiif gee leen jàppoon mar gee leen jàppoon ba bi ñu teelee agsi mënuñu woon na téye seen bopp waaw ba ñu naan waaye malgré tout ça ba yonent bi saa saa laaj leen ndax laal ngeen ndox mi dañ na ko ah kay laal nañ ko waaw. laal nañ ko mais ñaari naafiq yële moom ñoom moom dañ fa dañ doon kabu fule wu sax bañ a wax ne ñoom la bañ nit ñi ne leen sii sii laal nañ ko koy ñoom ñaari ñii la yonent mi aleyhi salaatu salaam di dal seen kaw wax leen wax yu tàng ñoom it ah ñoom ñaar ñoo ñu waaye bokk na ci liñ ciy jànge bu ñu ñëwee ci li bu ñu ñëwee nag léegi euh, ci wàllu naafiq yi ak yiñ doon jëf. mooy xoolal xam gisoon nañ ci génn bi liñ def yëpp ay kun naa na xuudu wa nal'ab waaye yonent bi alayhi salaam dañ doon fo rek dañ doon fo kun naa na xuudu wa nal'ab suñu boroom ne leen la wa aayaatihi wa rusul wa rasulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imaanikum suñu boroom ne leen yéen hmm? ndax buur yàlla ay aayaam ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ngeen di sabote lii taxoon nañ ci bu yàgg waaw pour wan la di sabote diine ni mu grave jàpp diine alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum alxayaatu dunya falyawma nansaahum kama nasuu liqaa'a yawmihim haadha wa kaanu bi aayaatina yajhaduun suñu boroom wax na gaa yi nekk safara ñu leen di mbugal ah, lu tar di leen dal ndax foofu mooy teeruwaayu képp koo xam ne dangay jàpp diine yàlla ji jàppe ko foofu mu ne nag ñii bu ngeen lii lépp dal leen mooy ñii nii ñooy ñi nga xam ne alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba seen diine yépp dañ ko jàppe woon fo ak mbóosuur ak folklore waaw wa gharratuhumul xayaatu dunya àddina bii daal leen war gu jege jii da suufe te doyadi waaw ñu ñëw ba fàtte borom bi leen bindoon fàtte borom bi subhaanahu wa taala mi leen wàcceel lislaam ak mi leen digal ne leen jaamu leen ma binduma leen lu dul ngeen jaamu ma gaay fàtte ko waaw ndax lan ñoom ñu ngi féey fii buxuuri tarafi wal mujoon waaw ci teenu opulence ak di bëgg rek waaw waaw nekk ci seen bànneex képp ak li leen neex ak saison yi di leen yóbbu lu xew ak moddam ñu topp ci jàppale sha'airu diin symbole l'islam yu rëy li gën a màgg ci lislaam julli ñu da koy def ab fowukaay ñu ngi ci shawwal bañ koy gis ñu ngi woon ci ramadan ah ñu ngi woon ci ramadan ay way gis nga suñu télé ya télé yi Sénégal yi gis nga ñun ku ko suivre rek gis nga ko aadani llahu min hadihi telphase yàlla na ma buur yàlla musal ci tele yu mel noonu te musal leen nit ñépp gis ngiñ la doon xew waaw def nañ seeni caay-caay ba toog nekk ci leneen waaw 31 ko kii num tudd ko koritee ko ci ci ci ci mooy yàlla continuer shawaal bi ñëw na on lu le douze shawwal tey gars yi continuer nañ ci li ñu ne waaw muy l'islam lañ jàppe folklore diine gi yépp basé ci ay cérémonie waaw <laughs> alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba folklore ñi nga xam ne dañoo jàppe seen diine ñoom daal seen diine lépp fol caaxaan waaw ay événement kese diiney événement diiney cant nee nañ te cay woy bu doon cant gi suñu boroom ne wa qalilun min ibadiya shakur cay bu doon cant googu kenn duñu gën waaye tur bi lañ jël def ko foo xam ne baaxut diiney folklore màggal ay nit yoo xamante ne tegoo ko ci diine waaw di ñaq ka sonn ngir yoo xam ne jarul a sonn waaw cérémonie yoo xam ne fa la faati julli yi ñu ne ci yàlla lañ ne xam ngeen ne newu ngeen ci yàlla mukk jamais jamais waaw cérémonie yoo xamante ne ni bu ñu fa newee waxtu julli jot dañ koy faat di faat ne dañoo nekk ci liggéeyu sëriñ diw wala ci dañoo lii ñu nekk jaamu yàlla la wallahi laysa bi jaamu yàlla lool du jaamu yàlla de lool jaamu seen bakkan la waaw yéen seen bakkan ngeen di topp rek wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaane moo leen taaralal folklore yi nekk gëmloo leen ne lii mooy diine moo tax wolof waxoon naa la ku fanaan ci ci ci ciy jàng foog ne fii mu ne def na e, e, jaamu yàlla gi gën a rëy te xamoo ne yow defagoo dara waaw defagoo dara dara dara waaw te waaja ca fanaan bu teelee pare avant waxtu fajar bi di kii day tëddi nelaw wa fajar di jot mais day tëdd nelaw yeewu ay onze heures midi ngay gis ko mu jóg ne day julli ñaari ràkka parce que jant bi weesu na fajar ga weesu na kooku foog na ne mu ngi woon ci dara hein fanaan ciy jàng jaamoo tàmbalee goo sax jaamu yàlla yow waaw defagoo dara defagoo dara alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba ñi nga xam ne dañoo jàpp seen diine def ko folklore ak po lépp folo ak folklore waaw nuy xumb rek nu muy gën a xumbe ñu ne tey dagan waaye xam ngeen ne xumbaay gi daganalu ay yu ñu xaraamal kese nga fay gis waaw éy ngay gis mbooloo mi léeg-léeg yàlla na bu fa kuñ naan ab soxna la nag mooy sëriñ bu jigéen nekkee mais maquillage bi foo toll muy briller waaw lamu or yi briller fu ne te xam nga ne ni mu mel bu julli jotee kooku bu yorul jàpp du jàpp julli ji jamais waaw ni loolu nan lañuy defe lool ba pare jàpp ne ñun ñu ngi ci dara ñu ngi ci diine nekkuñ ci diine de waaw moo tax Euh, nit nag bu yeewuwul ci yooyu walla iyaadu billaah nar na suul ay dundam ci loolu waaw luubal ak dundam ci cérémonie yu mel noonu waaw bu jeex rek ñu indi beneen waaw fama qada arabun illa ila arabin projet bu jeex rek ñu ne beneen cant gee ci des nañu ko waajal te dara dara yàlla newu ci waaw seen bopp lañuy màggal seen bopp lañuy glorifier waaye jaamooguñ yàlla jaamu yàlla mooy nga ne ci li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam newoon wa asxaab li mu newoon ak saxaabaam yi radiyallahu anhum gisoo leen woon ñu nekk ci ay folklore mukk lenn leen ñoroon mooy topp aathaari rasulillah jeexital yonent bi aleyhi salaatu wasalaam zahiran wa baatinan ci lu feeñ ak ci lu nëbb sàkku xam-xam am ko te yàlla tax di ko jëfe te buur yàlla tax jeex na waaw laa yazaalu taaifatun min ummati qaa'imiina ala alxaq ah laa yaxaafuuna lawmata laa'im ñoom ragaluñ man yaxduluhum wala yaxaafuuna lawmata laa'im ni xadiis Seydina Muawiya ci saxiix bi waxe yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na am na kuréel boo xam ne du deñ min ummati ci sama xeet naa la xaq nekk ci dëgg mooy lii ma fi newoon ndax ba mu waxee firqa dàll yi ñu ne ko waa annaajiya bi nga xam ne mooy rëcc léppay sànku ba mu des benn mais benn ba mooy lan mu ne mooy li ma newoon man aw asxaabi ak sama saxaaba yi radiyallahu anhum looloo ñoroon nit ñi te nag ku bëgg a jub nag bëgg a gindeeku bëgg a baax il faut la ñoroon ñooña ñor la waaw bu la ñorul rek xamal ne anta fi dalalin wa gawaaya yaa ngi ci cànkuti buñ ñëwee ci la al imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi daal di wax kon naafiq yaa ngoog mooy lu ne def nañ ko keroog mais li gën a garaaw mooy ñu ñëw ba ne dañuy faat si yonent bi aleyhi salaatu salaam ca Aqaba waaw moo tax ñoom bokk na ci seen bàkkaar yi dañu am ñooñ ñooñu noonu naafiq yooyu dañoo am bàkkaaru ku faatub yonent waaw aleyhim salaatu wassalaam waaw naafiq yooyu parce que seen yéene moo leen moo leen yóbbu dañoo amoon yéene faat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi mel ni dañ koo defoon waaw ndax innamal a'malu binniya waaw te inna wa innama li kulli imri'in ma nawa nit ku ne la nga yéene woon ngay am dañu yéene woon faat yonent bi alayhi salaatu buur yàlla du ngi leen mbugale ñim ci indiwaatul comme si dañoo faatoon yonent waaw allahu akbar ñooñu kenn ginu leen rëyu bàkkaar waaye loolu mooy munaafiquun yi waaw noonu lañu mel ñooy saperaat buñ ñëwee jal imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi léegi nag mu ñëw nag di wax ci retour bi mu ne wa minha bokk na ci lañ ciy jànge qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne inna bil madinati aqwaaman maa sirtum masiiran walaa qata'tum waadiyan illaa kaanuu ma'akum mu ne fa haadihi al ma'iyyatu hiya bi quluubihim wa himamihim laa kamaa yadunnuhu taa'ifatun min aljuhaal annahum ma'ahum bi abna bi abdaanihim fa haadaa muhaal li annahum qaaluu lahu sallallahu alayhi wa sallam wa hum bil madiina qaala wa hum bil madiina habasahum al-'udhr wa kaanuu ma'ahu sallallahu alayhi wa sallam bi arwaahihim wa bi daaril hijrati bi ashbaahihim wa hada min aljihaadi bilqalbi wa huwa ahadu maratibi al arbaa maratibihi al arbai wa hiya alqalbu wallisaanu walmaalu walbadanu wa fi lxadiiti jaahidu lmushrikiina bi alsinatikum wa quluubikum wa amwaalikum alimaamu bnul qayyim ci zaadul ma fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam da wax ci li muy jàng ci njàngat yi mu génne ci ghazwatu Tabuk fi sanati tasi'a mu ne wa minha bokk na ci qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne inna bil madinati aqwaama mu ne Medina de ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam am na fa ay nit ñoo xam ne ñu nga biir Medina ma sirtum masiran doxu ngeen ah, benn jéego tegu ngeen benn jéego doxu ngeen benn distance wala qata'tum waadiyan te xottu ngeen wenn xur jaaru ngeen ci wenn xur jaar fa robb ah illaa lu dul ne kaanu maakum ñu ngi ànd ak yéen waaw mooy ñoom ñu ngi ànd ak yéen mooy lim wax biñ ñëwee bay jege ci Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi mu gisee mu ne inna bil madinati aqwaama a oh, am nañu de biir madina ay nit ñoo xam ne maa qata ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kaanu maakum mu ne nekk googu ñu ànd nekk lim ne amul lenn lu ngeen di xotti ak leen lu ngeen def lu dul ñoom ñu ngi ànd ak mu ne fa haadihi al mu ne ànd gi mooy ànd gi maa mooy ànd ak hiya bi qulubihim wa himamihim ànd goog nag mooy seen xol yeeg ak seen yitte yu kawe yi lañ ànd ak moom laa kama yadunnuhu waaye nekkul ko ni mu ko njorte foog ko ta'ifatun benn mbooloo minal juhaali ci ñu réer ñi ci les ignorants annahum ma'ahum bi abdaanihim ñenn ñuy xam-xamlu di jaay ne xam-xam la ñuy waxe te waxewuñu xam-xam xam nga ba bari nañu mel noonu mooy gaayu nëxalal ñoom dañuy nëxalal xelu nit ñi xam ak boppu nit ñi ba pare jàpp na fii mu ne ñu ngi wax xam-xam waaw bu ñuy wax ñu naan lii ñuy wax nii nag lu naqaree xam la waaye naqar wala xam da ngay nëxalal xelu nit ñi fekk sunna su yomb te woyof nga ñëw naan dafa naqari dafa naqari def dafa metti mais yow yaa bëgg nëxalal mbir yi rek waaw ana lan lan moo ci jafe mu ne kon nag ma yéeg yi mooy ànd gi yonent mi alei ne li ñu dox yépp distance aller retour yépp am na ñoo xam ne génn ñu Medina te ñun ak ñoom a yem ñu ngi ñoom ñu ngi doon ànd ak ñun fépp fu ñu mën a xotti fépp fu ñu mën a jaar mu ne ànd googu mooy ànd ak lan seen seen xol yi ak seen pastéef ak seen pastéef seen yitte yu rëy yi moo àndoon ak ñoom waaye nekkul comme ni ko yenn juxal yi ñu sànku ñenn ñu leen ci sànku ñi benn kuréel ci ñu sànku ñu te réer foog ne que ne di waxe naan bi ab daanihim non c'est ñoom ñu ngi àndoon yonent waaye saa lool mu wax mooy seeni yaram lañ àndoon ak ñoom mu ne fa hada boxaal lii c'est impossible Seydina Ali radiyallahu mi demul woon te yonent ma ne saa saa ko toogal ma fii assuré ma intérim bi ah al mu'azzarun ñi nga xam ne dañ leen a may ngànt muy ngànt goo xam ne gu valable la albakkaa ul nga xam ne ñu doon jooy ndax amuñu lu ñu joxe mais ñooñu noonu ñu ngi àndoon ak yonent ma lay saab saab yonent ma lay saab saab wax ko mais est-ce que loolu mooy seeni yaram lañ ànd ak moom mais c'est impossible c'est impossible mu taxaw mu nekk ak ñoom mu ne loolu loolu c'est impossible waaw li annahum qaalu lahu li la koy njëkk a wan mooy saxaaba yi bi yonent ma lay saab saab ne inna bil madina am na Medina ñoo xam ne xottu wenn yoon jaaruñ wenn sewle non jaaruñ wenn xur xottuñ wenn xur lu dul ñu ngi àndoon ak ñu saxaaba yi dañ ne ko wahum bil Madina te ñoom ñu ngi Medina loolu mën a am mu ne waaw lool mooy wane ne kon ñoom ne xam nañ ne mais malgré mooy nekk ànd gi mu doon wax du ànd këne ñoom ak seeni yaram àndoon noonu ah yeneen time a ba pare mu feddali leen neleen leen wahum bil Madinati xabasahumul uzr ne leen waaw ñoom ñu ngi Medina waaye li tax ñu am ànd googu mooy xabasahum li leen téye mooy al uzr mooy ngànt mu ne wa kaanu maahu bi ñu ngi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ak seen ruux mooy voyage spirituel lañ ne woon lii day dëgg dëggal lii ulama tasawuf yi di wax mashaayixu suufiya yi di wax këne ànd ruux ci wàllu ruux daa mën a ne waaw ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam sikk nekkul ne ñii ànduñu woon ak moom ay yaramam comme l'imam Ibn Qayyim wax ànduñu woon moom ci yaram waaye seen ma qulubihim bi qulubihim wa himamihim mu ñëwaat wax fii ne wa kaanu ma'ahu sallallahu alayhi wa sallam bi arwaahihim ñoom li ñu ànd woon ak yonent mi aleyhi mooy seen ruux te loolu nag mooy ànd bi gën a rëy mooy bi gën a rëy waaw ndax ruux mooy li gën a sell lu nekk ci doomu aadama ndax ruux ci borom bi la tukkee voilà moo tax moom moo am possibilité yéeg nit ki bu génnee àddina yaram yu ñu def ko moom la yéeg yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadxuli fi ibadi wa duxuli wa duxuli jannati voilà bu yaram wi desee fii moom day mën a dem kon mu ne ñoom dañoo àndoon kaanu nekkoon nañ maahu àndoon ak alayhi salaatu salaam ñoom saxaaba yooyu mu ne ñu nga Medina te lu ñu am am nañu ko waaw bi arwaahihim ñu ngi àndoon ak ñoom ci seen ruux yi waaye seen ruux yi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam waaye wa bi daaril hijrati bi ashbaahihim kanta seen yaram yi seen silhouette yi seen yaram yi mu ngi woon ci kërug hijra gi muy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne wa hada lii nag saxaaba yi ñu def mooy ñoom seydna ali bakkaa unay ñoom al-Irbaad ibn Saariya ñoom Ulbat ibn Zayd ñoom ñépp lii ñu def nag mu ne hada min al jihaadi bil qalbi lii dafa bokk ci jihaad bi nga xam ne ci ci bil qalbi ci xol lañ koy def voilà mu ne wa huwa loolu nag mooy jihaadul qalbi ak sa xol jihaad ci sa xol mu ne loolu nag ahadu maratibil arba'i dafa bokk benn la ci martabaay jihaad yi nga xam ne ñeent lañ yi gisoon nañ ko ca bu yàgg mu ne wa hiyal qalbu mu ne maratibul jihaad yi lii la ñeent lañ mooy martaba yi dafa am ay étape ay degré jihaad dafa am ay degré waaw mu ne ñeent lañ bii saxaaba yi def nekk Medina ànd ak Yonent ak seen xol mu ne lii benn la ci yooyu benn la ci ñeent yooyu ñeent yooyu mooy la mu ne mooy wa hiya bi ci njëkk mooy ak xol benn wal lisaani ak deuxième bi mooy làmmiñ waaw ñetteel bi mu ne wal maal mooy alal ñenteel bi mooy albadan mooy lii mooy maratibul jihaad ñeent yi martabaay jihaad yi ñu ngi nii képp koo xam ne nag manoo nit nag manoo toog ne yii manuma ci dara na faire des efforts nit ki manula ne ci dara nit ki manula ne yii manu ci dara nit ki manu la taxaw ne moom yii nii manuma ci dara mooy xol xol mooy ni mbir yi mais nag attention <laughs> c'est pas facile ah mooy ne <laughs> xam nga jaamu yàlla yépp yi ñuy defee xol moo gën a jafee def est-ce que xam nga loolu attention ah li tax ñii seen affaire kawe <laughs> mooy bii nii leen jaamu yàlla yi ñuy def xol moo gën jafe ndax xol bi moo tax zikkar zikr zikrullah tudd yàlla zikrul xal bi moo gën a foor zikrul lisaani si zikrul xal bi di sikkar ak sa xol moo gën a foor fopp zikrul lisan te gis nga sikkaru làmmiñ dafa war a nekk bari zaria ngir yóbbu la ci li nga xam ne mooy zikrul xal bi mooy booy tàmbale dañ naan la waaw sa làmmiñ te tamit sa làmmiñ doo ko bàyyi ba faw doo ko bàyyi mooy mbir yi du loo xam dañ naan man sama laan nañ aywa naa dem ba ci kat ma bàyyi ko totalement di def déedéet mooy da ci nekk ndax am na sikar yoo xam ne yonent bale sa saam dane lii ku wax waaw ku wax la wax bu boobaa te moom xam nañ wax li ñuy tekk mooy ay xaraf la yu ñuy wax loolu da koy wax waaw yooyu da nga koy wax mais doo ñëw naan dama koy no defal li mu doon def da ko doon wax loolu mooy sunnaam da ko doon wax sauf que sikaru làmmiñ dana war a yóbbu ci sikaru xol te boo seetloo euh, nit ki mel noonu mooy ki nga xam ne xam nga yonent bi alayhi salaatu wa kaana yadhkuru fi kulli ahyaani dëroon tudd yàlla ci moment wam yépp léegi laaj bi mooy buñ la nee moment yépp laaj bi mooy mais attends am na bërëb yoo xam ne moom dañoo faa tere ñu fay turu turu yàlla comme wanag yi wala dañoo tere ñu fay tudd turu yàlla ah am na bërëb yoo xam ne kenn du fa tudd yàlla mooy nit ki buy buy buy buy joteeg mais léegi ainsi de suite insi de suite kon naka lañ man ne da doon